Ah? <laughs> Ah? ah kon ah kon gisoon nañ lii ah, que ne waasil moo ko al ahdam moo ko solo moom mi nga xam ne mbokk Muawiya ibn Qurra ak Abu Ishaq mi nga xam ne ñoom liñ jële ci Abu Burda dafa wuteek li nga xam ne eh, eh, eh, moom la Maxrama jële voilà loolu mooy moom waasil ibn ahdam moom mu jële ko ci Abu Burda muy waxu boppam voilà mu ne sanadam qawi na mu ne foofu tamit wax nañ fa ne imaam Ibn Umar bi ko Abu Burda waxee lii dafa rafet lu mbir mi daal di eh, koy ñaanal barke ba pare daal di raay li nga xamante ne mooy boppam waaw <laughs> waaw <laughs> mooy gis nga ñetti ñi la doon wax yépp moo taxoon ci jotaay bee ñu wees ñu ne la ki nga xamante ne mooy Waasil al-Ahdab Abu Ishaq as-Sabi'i Muawiya ibn Qurra taalibe Abu Burda lañ dëkk ak kuufa ñoom ñëpp amul kenn ku ci nettali ne affaire bi Abu Burda ne baayam moo ko wax yonent bay saa saa wax loolu moo taxoon imaam ad-Daaraqutni am dëgg <laughs> wallahu ta'ala a'lam kon nag mu ngi noonu ar-rabi'a wa salaasuun léegi 34 mu ne ñooñu ñu ne hiya as-saa'atu allati kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli fiha al-jumu'a ñu ne non xam nga lan la mooy waxtu wi nga xam ne yonent bi alayhi salaam ci la doon julli àjjuma wa waxtu woola mu ne di rawaahu Ibn Asakir imaam Ibn Asakir daal dina koy nettali ci sanad boo xam ne bu wér la an Ibn Sirin waaw ah, mu ne lii nag dugute nag wax bi biñ jàll léegi bu Abu Burda bi de parce que lii dañ koo joyal alors que bële dañ koo tënk waaw kon nag mu ngi noonee mu ne alxamisa wal ishruun am na lum ci teg waaye nañ jàll mu ne li nga xam ne mooy cinq ak trente muy trente cinq min salaatil asri ila ghurubi shamsi ha <laughs> ñoom ñu ne xam nga lan la mu ngi tàmbalee fii salaatil asri gis nga buñ jullee tàkkusaan mooy julli tàkkusaan fi muy tàmbalee ba ni ghurubi shams ni jant bi duggee mu ne lii rawahu ibnu jarir al imam ibnu jarir moo ko solo min tariqi sa'id ibn jubayr jëla ko ci yoonu sa'id ibn jubayr an ibni abbas mu jëla ko ci doomi abbas di abdallah radiyallahu anhu mawqufan ci moom la yem mu ne wa min tariq Safwan ibn Sulaym waaye solo na ko ci yoonu Safwan ibn Sulaym an Abi Salama mu jële Abi Salama an Abi Sa'id mu jële seen Abu Sa'id marfu' lu mu yëkkati bi la faltamisuha ba'da al-'asr mu ne leen saa salaam ne leen saa ma leen wax ginnaaw asara nasar mooy tàkkusaan saan ne wa zakara ibn Abdil Barr waaw mu ne al imam ibn Abdul Barr tudd ne anna qawla faltamisuha ila mudraj mu ne loolu moom dañ koo yokk ci hadis bi min qawli abi salama abu moo ko wax ah, kon mu ngi noonee <laughs> ah, loolu kon lii lo waaye mu ne as-sadisa wa salaatun ñii xam nga nañ min salaatil asri ci julli takkusaan fi muy commencé ba ni jant bi duggee as-sadisa wa salaasuun muy 36 ñu ne min salaatil asri fii salaatil asri ci julli biir julli tàkkusaan foofu la mu ne loolu rawaahu Abdurrazzaq an Umar ibn Zarr mu ngi ko jëlee ci Umar ibn Zarr an Yahya ibn Abi an Yahya ibn Ishaq ibn Abi Talha an-nabi mursala mu ne loolu moom moo ko nettali Umar ibn Zar jële ko ci Yahya ibn Ishaq ibn Abi Talha mu jële ko ci Yonent saa loo xam ne moom du sahaaba mursal la mooy loo xam ne lu ñu yoor la gis xamuñ kan moo nekk diggante ba Yonent saa saam mu ne as-sabi'a wa thalathun trente-septième wax ba'da al-asr ila axiri waxtil ixtiyaar ñu ne mooy ginnaaw julli tàkkusaan ba ni nga xam ne mooy waxtu wi nga xam ne ah, moom lañ tànn nga julli fa euh, li nga xam ne mooy tàkkusaan waaw parce que tàkkusaan dafa am waxtu ixtiyaar yi ak waxtu daruur yi loolu dafa war a leer ah. il faut pas ngay toog heure bu la neex defoo dara amoo ngànt nga toog naan man daal damay bàyyi ba timis kii waaye jot rek ma julli tàkkusaan loolu amoo ci droit nga naan la loolu ngir ñu am ngànt la isfiraar bi bu bu ko weesoo yow amoo ci droit doon doon toog ba boobu loolu loolu du weesu nga naan la way kon loolu il faut mu leer ah. léegi nag ñii dañ ne mooy bu dee ginnaaw asr ba waxtu wi nga xam ne mooy waxtu ixtiyaar yi bi ñuy tànn nga julli ko foofu boobu waaw aaxir fa muy jeexe mu ne lool xakaahu nettali na ko al-Ghazali al-imaam al-Ghazali fil Ihya ci Ihya mu ne as-saamina rahmatullahi as-saamina wa salaasuun huit ak trente muy trente-huit ñoom ñu ne la kama taqaddama an Abi Sa'id mutlaqan waaw ñu ñoom dañ ne ginnaaw tàkkusaan la rek comme ni mu rombee ci Abu Sa'id léegi ci joyal mu ne war a waaw Ibn min tariq Muhammad ibn Salama al-Ansari mu ne loolu ko ci Muhammad ibn Salima ah, al-Ansari ah, an abi salama muhammad ibn salama mu jël ko abi salama an abi hurayra abu hurayra wa abi sa'id marfu'an bi lafzi wa hiya ba'da nas ci kaddooy sayna abu hurayra sayna abu sa'id après takku salla mu ne wa rawahu ibn munzir an mujahid misla mu ne imam ibn munzir nental na ko jëlo ko ci mujahid lu mel ni mu ne wa rawahu ta solo na ko ha ibn jurayj al imam ibn jurayj ci yoon ibrahim ibn maysara ha ah an rajulin ci benn waaye arsalahu ah, Amr ibn Uwais ah, Amr ibn Uwais ila Abi Hurayra benn waay boo xam ne Amr ibn Uwais moo ko yónni ci Abu Hurayra mu tudd lu mel ni ah kon loolu dangay gis ne eh, eh, eh, loolu lu am am solo la ah léegi at-tasi'a wa thalathun li nga xam ne mooy trente-neuvième ñu ne min wasati nahari mooy ci njaal bee ci diggu njaal euh, euh, bëccëg gi journée bi la milieu la journée ila qurbi aaxiri layli ba ni nga xam ne aaxiri nahaar ca lay li nga xam ne mooy jeexitalu journée bi mu ne kama taqaddama comme ni mu rombee awwalul baab an salama ibn alqama comme ni mu rombee waxu bi ñuy tàmbali waxu salama ibn alqama mu al arba'un quarantième wax akbar mu ne min hiina tasfarru shams ila an taghib rawa abdurrazzaq an mi juray ñi ñu mooy bu jant bi commencé mboq waaw bu bi commencé mboq ba ni nga xam ne ci lay duggee mu ne lii soloo na ko mu ne lii soloo na ko Abdul Razzaq jële ko ci Ibnu Jurayj Abdul Malik ibn Jurayj rahmatullah alayhi an Ismaïl ibn Kaysan mu jëlee ko Ismaïl ibn Kaysan an Taawus ko ci Taawus qawla muy waxu euh, Taawus mu ne lii nag jege naat bi ko jàll léegi mu ne al wal arba'un mu ne kanta quarantième wax nag mu ne aaxiri saatin ba'da al-asr mooy waxtu wa nga xamante ne nii mooy wu mujj ci asar du rek diggaw asr kese mooy waxtu wu waxtu asr ca frontière ba nga xam ne ca la asr yi jeexee solo na ko Abu Daawuda al imaamu Abu Dawud wa Nasaa'i ak ak imaam al-Haakim bi isnaadin hasan ci sanad boo xam ne bu baax la an Abi Salama mu jëloon Abi Salama an Jaabir marfuu'an mu jëloon Seydina Jaabir radiyallahu anhu ci lu mu yëkkati ba saa salaam mu ne ci ñaar benn boobu la naan inna nahaara saa kene bëccëg gi douze saa la loolu mooy ci waxtu yi nga xamante ne mbir dafa dal dafa nekk au juste milieu ci comme temps bu mel ni bu Medinatul Munawwara ala saakina afdalu salaati wassalaam mu ne te lii nii wa rawaahu Maalik imaamu Maalik solo na ko wa saabu sunan ak saabu sunan wa ibnu Xuzayma al imaamu ibnu Xuzayma wa ibnu Hibbaan ak al imaamu ibnu Hibbaan min tariiqi Muhammad ibnu Ibraahiim mu jëlee ci yoon mu jaar ci yoon Muhammad ibnu Ibraahiim an Abii Salama an Abii Hurayra Abuu Salama ibnu Abdirrahmaan ibnu Awf jëlee ko ci Sayyidinaa Abuu Hurayra radiyallaahu anhu an Abdillaah ibnu Salama salaam kon yaa salaam <laughs> jële ko ci Abdallah ibn Salam <laughs> Abu Hurayra jële ko ci saxaaba boobu di Abu di Abdallah ibn Salam moom mu wax ko <laughs> mu ne te fii wa fii te ci hadis boobu am na munaazarat Abu Hurayra lahu fii daal Seydina Abu Hurayra bi ko Abu ah, Abdallah Abu Hurayra am na lu mu ko fa wax nag ne ko ah mooy benn discussion bu dox seen diggante léegi mu ne wax ci jaaji Abdullah ibn bi di anna muntazir salaa fi salaa te kii xaar julli moo nekk ci julli ah. <laughs> waaw waaw <laughs> waaw lii nag eh, lii nii mooy affaire bi ah Abdallah ibn Salam al imaam ibn Hajar nee na na fa lu bari lu mu wax yoo xam ne da mbir mi am na yoo xam ne day ko Abdallah ibn Salam day mel ni da ko jëlee ci Yonent saa salaam parce que. am yoo xam ne day wane ne noonoo parce que mu ne imam ibn Xuzay Xuzayma dafa solo ci yoonu Abu Nadr an Abi Salama an Abdullah ibn Salam qaala mu ne qultu Abdullah ibn Salam dane qultu wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaalis mu ne damaa fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi toog ci mbooloom ma ne man Abdullah ibn Salam zaalika al-habru al-yahuudi radiyallahu ta'ala anhuma léegi mu ne fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi toog ma ne inna la najru fi kitaabillahi anna fil jumu'ati saa'a mu ne man de dañuy jot naa ci téere bi yàlla bi que am na mooy tawraat la la bëgg wax que am na ci euh, euh, euh, ajjuma benn waxtu woo xam ne fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na ndawal yàlla li ne ma man Abdou Salam Abdallah ibn Salam aw ba'da saa wala lenn ci saala ah qultu ma ne ko naam aw ba'da saa loolu xam nga loolu boo déggee après nee na fa qultu ma ne ko waa yonent saa saa ay saa mais ban saa mu wax. mu ne imaam al-Hafiz ne wa hada yahtamilu an yakuna al-qa'il qultu Abdallah ibn salaam day mel ni wax ji ki ne kan kat waaye yenn saa ban saa la de man na tegu ne Abdallah ibn salaam la te mu nekkee moom la marfu'an kon ki tontu moo yeneen saa mu ne waaye wa yahtamilu ma day yenu ko ne Aba Salama ci boppam bi Abdallah ibn salaam nettali lii moom moo ko laaj ne ko waa yow léegi ban saa la mu wax ko te loolu mooy li gën a dëgër ke ne Abdallah ibn moo ko wax hmm? moom tuddul ne yonent bay saa saa moo ko wax lool hmm? léegi. Euh, lii nii dinañ ñëw bu ñuy nootal ak tamit lu tax insha allah bii nii insha allah boo ci gën a waaw mooy ci jeexitalu asr foofu la voilà loolu mooy li gën a insha allahu taala léegi nag kon nañ romb après dinañ ci ñëw ñëw intégralité hadith boobu ci Muwatta imaamu Maalik bii nii muy tudd Abdallah Abu Hurayra la ak saxaaba yeneen saxaaba yuy intervenir ci biir hadith bi ba muy agsi ci Abdallah ibn Salam alayhim ridwaanu Salam mu ne as-saani wal arba'uun léegi nag mu ne du kii baa gi nii <laughs> quarante deuxième wax te lii mooy avant dernier bi bon bii mooy dernier bi wax après mu ne am mu dolli ko ci kon muy quarante trois léegi kon muy quarante trois mu ne euh, quarante deux déegi min xiina yaxibu nisfu qursi shamsi aw min xiina tadalla shams lil ghurubi ila an yatakaamala ghurubaha mu ne mooy jamono ji nga xam ne xaaju disku shams bi jant bi xaaju disque bi bu commencé di dugg mooy buy dugg ba nga xam ne xaaj mu moitié jant bi xam nga day romb mel ni bal mel ni ab bal mel ni ab bal buy dugg nag di soof ba moitié bi daal di làqatu waaw kay ñu ne foofu la nag boobu la aw wala rek wax ko ne ne min tadalla bi muy wàcce di dugg a shams lil ghurubi di di yooru ngir ngir ngir sox ba ni muy mate sëkk nag mooy bu tollee foofu moitié bi ba ni muy demee to kenn dootu gis mu ne a rawahu tabarani fil awsat wa daraqutni mu ne imam at-tabarani at-tabarani moo ko solo di awsat ak daraqutni fil ilal wal bayhaqi ash-shu'ab wa fadaa'il al-awqat ci yoonu zayd ibn ali ibn al-hasan ibn al-husayn ibn ali ah loolu mu ne morjaana murjaana mawlaatu fatima bint rasulillah alayhima afdalu salatu wassalam moom moo ne sayyidatu fatima jamono jooj la ko doon la doon wax benn jaamam boo xamante ne nii moo ko doon eh, buñ doon wax zayd benn yam boo xamante ne da ko doon wax bu waxtu waw di jege ajju mu ne ko génnal nga xoolal ma jant bi ndax toll na foofu bu tollee foofee eh, mu daal di jublu di ñaan ba ni nga xam ne ci la jant bi dugge eh. waaye mu ne wa fi isnaad ixtilaafun an Zayd ibn Ali loolu am na nag ci càllalem wuute bu am ci diggante ci Zayd ibn Ali waaw mu ne ca am na ci ñenn ñu ko soloo ñoo xamante ne man laa yoorof xaala ci góor ñi nga xam ne ñoo ko soloo ñoo xam ne xamuñu ay mbiram léegi nag imaam al-Haafiz Ibn bi mu ëndee lii da rek da ne fa haaza jamii'u ma ittasala ilayya min al fi saa'ati al-jumu'a ma'a dhikri wa bayaani haalihaa fi sihhati wa da'fi wa raf' wal waqf wal ishaara ilaa ma'khadin li ba'dihaa wa laysat kulluhaa mutaghaayira min kulli jiha bal kathiirun minhaa yumkinu an yattahida ma'a ghayrihi ماذا بعرت بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم وهو غير وهو غير منقول استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجزري وأذن لي في روايته عنه في كتابه المسمى الحسن الحصين في الأدعية waaw mu ne nag imaam alxaafis bi mu indee lii quarante-deux wax yi jazaahu llahu an il islami xayra quoi mu ne lii mooy li nga xam ne mooy li li dajaleeg lépp li nga xam ne moo jotee ci man moom laa jote ñu ngi waaj a pare nag de waaw moo jotewu ci man ci ay wax yoo xam ne dañuy leeral waxtu woowee ci àjjuma tuddaale li nga xam ne mooy tegtal yi ak leeralaale ci yu bari ci ñoom yan xaal lañu est ce que wér nañu wala wéruñu wala dañu yëkkati bi la ba ci yonent bi saa saa wala lu yem ci saxaaba wala ba pare junj tamit li nga xam ne mooy euh, liñ ci mën a jame ne boo lii wax jii dese na dëgër ak yu mel noonu ak yi nga xamante ne waaye mu ne boo seetloo yii nii yëpp du yoom ñëpp ñoo wute waaw ci bépp wàll balli am kasiirul mi lu bari ci wax yi man nga leen a boole mën nañoo bokk ab ab ab jumuwaay hmm? nekk benn. comme yi naan après asr ak yi naan après bu zawal bi bu zawal bi jotee ba ni ba ñuy jeexalee ajjuma ji ak bu dee dañoo nodd ak bi bi ba ñuy jeexal ajjuma ji ak fi bayu fi fi fi fi fi njaay di xaraamee ak ba fa muy daganaat xam nga wax yooyu yëpp ma nga lii moom benn wax la quoi même bu dee am na benn subtilité bu ndaw bu am diggante bu zawal bi jotee ak bi imam bi bi bi waa ji nodde wax wax nañ la sànq entre l'imam al-Hafiz wax ne waxtu yi mën na jot ta voilà loolu mais sinon boo seetloo yooyu wax yooyu da nga naan lii man na nga leen bokk léegi nag mën nga leen a boole mu ne summa ginnaaw gi nag laa laa am laa teg loxo ci beneen laa ginnaaw bi ma bindee lii ba pare beneen wax boo xam ne dafa yokk ci bii bu boobaa kon muy 43 bi mu wax mu ne boo xam ne nekkul ci lu ñu toxal ki nga xam ne moom moo wiir wax jooju génn ko te yàggul muy al allaamatul xaafis ñoom ay contemporain lañu woon mu ne mooy boroom xam-xam bu mag ba al xaafis Shamsuddin al Jazari muy Shamsuddin al Jazari rahmatullah alayhi sahibuna moo tax mu ne suñu àndandoo bi suñu mbokk mi eh, di xaafis bu mag bi eh, Shamsuddin al yi ba pare mu jox ma ndigal man al-Hafiz Ibn Hajar que mën naa ko riwaaya ci moom ci téereem bi nga xam ne woo la tudd al-Hisnul Hasin fil adyan ci wàllu li nga xam ne mooy ñaan yi. mu ne bi nga xam ne ci la tudd al-ikhtilaf wute bi am fii saatil juma waxtu woowee ci àjjuma ci wa waxtu àjjuma ji nee moom nag huit wax kese la ci indi ah ci yi romb huit indi. juróom-ñetti wax kese la ci tudd ba pare bu ma xaala maa nasu après nag mu ne wallazi antaqiduhu mu ne man de al-Hafiz Shamsuddin al-Zajari al-Jazari li nga xam ne moom laa fasta moom laa moom laa jàpp ne mooy li a dëgg annaha waxtu qiraati al-imam al-Fatiha fi salati al-jumu'a ila an yaqul amin mu ne man li ma jàpp mooy waxtu woowu ban waxtu mooy waxtu wi imam bi di jàng Fatiha ba fi muy jeexale Fatiha bi naan amin mu ne ci kaw nii jamaan li tax ma jàppul lii man al-Jazari mooy dajale baynal ahadith allati sah diggante sa hadith yi nga xam ne ñooy wér waaw mu ne kada imam al nag mu ne waaw gis nga franchise nekkul ne xaritam la xam na ko ba moom sax moo ne ko man ngaa wax ji man may naa la ci riwaay ñoom dañ doon soxla riwaay waaw ñun bokkul ak suñu classe yi nga xam dañuy ñëw di wax noonu rek ñoom dañuy jël ay riwaaya dañuy soxla moo tax téere xam-xam boroom xam la boo xam ne xam na ko ñoom xamante nañ bi mu waxee wax ji mu may mu mu laaj ko ci ndigal mu jox ko ci ndigal ne ko man nga koo toxale ci man <laughs> mu am ci nga xam da ciy am riwaaya nga xam ne da ciy mën a am riwaaya loolu loolu lu leer la nga xam ne da ciy mën a am riwaaya loolu mooy loolu dafa am solo ndax al isnaad min ad-diin am càllale ci diine ji la bokk lawla al isnaad la qaala man shaa maa li imaam Ibn Sirin doon wax seet leen sawaay inna hadha al amru diin gis nga mbir mii càllale yi hadis yi mooy suñu diine ah moom la ñu yàlla jaam moom la ñuy xam ci la ñuy xame nan la ñuy jaamoo yàlla ndax mooy waxu yeneen saa santa mooy leeral alquran léegi nag fanzuru da ngeen xool am man taxuduuna diinakum ana ci kan ngeen di gën a seen diine c'est pas n'importe qui koy wax ñu naan waaye baayam sëriñ la wala solu na solu koo xam ne wala mu ngi wax ayin yu leer ñu jàpp ne sawaay yi war naa nekk koo xamante ne nii moom day wax lu leer déedéet non na ngeen seet bu baax ci kan ngeen di jël seen diine waaw kon nag imaam al-Hafiz mooy sanad dafa baax te leer gi da ciy jaar waaw te dara dàqul nag ngay wax hadith yoo xam ne yow yaa nekk benn côté bii ngay yéeg di yéeg di yéeg ba dal ci yonent bi alayhi salaam quand même non waaw moo tax nañ ko bu ñu ko sàggane ah waaw suñu génération yu mujj yi dañoo bari ñi nga xam ne euh, léeg-léeg sax dañ koo xamul loolu am na ñoo xam ne énigme la ci ñoom xamuñu loolu waaw ñenn ñi xam nañ ko mais duñu ko toppatoo waaye nañ ko toppatoo ndax loolu mooy sunnaay saxaaba yi ñooy sunnaay yonent yi alayhi salaam moo taxoon Seydina Jaabir jëndoon giléem dem ba ci Abdallah ibn Unays jóge Medina dem ba Sham ngir hadis boo xam ne dafa dégg ne moom moo ko jëlee ci yonent bi alayhi salaam mooy hadisu Dayyaan kon loolu ngir am ci loo xam ne lu jub loo xam ne te dégg nañu koy wax neewul ak hadis bi ak na ci man non ka ko dégg ci yonent bay saasaam mu ne ko waaw maa ko dégg ci yonent saasaam mu ne lii mu jëlaat moom ne maa ngi dem mu lii rek ma fi indi ndax loolu dafa am solo kon al imaam al xaafis malgré bi ko ci sëriñam ki xaritam bi joxe eh, di al yi wax waxam jii ne man li ma jàpp mooy te lu fas ko te gëm ko mooy diggante mooy diggante bi nga xam ne ci la imaam bi jàng faatiha ba ni nga xam ne ci lay eh, waxe amin Eh, mu ne ndax loolu ngir dajale xadiis yi mu ne kaza ah, na nga de xaala la wax moom waaye waaye lii am na luy luy luy luy luy luy luy xaw a rëng-rëngee wax ji te di ko rëng-rëngee dëgg-dëgg eh, mu ne ndax lool innahu eh, kana fiihi annahu yufawwitu ala daa'i hiina idin insita al insaat lil qiraa'ati al imaam falyuta'ammal mu ne ndax bu dee jamono jooju mooy waxtu wi ñuy nangu ñaan imaam baa ngi jàng faatiha yow nga nekk fii naan ah kon waxtu wii de mooy saa bi yoneen saa saa waxoon kon nag xaaral ma ma baril ci ñaan mu ne bu boobaa day tax ki nga xam ne mooy moom la ñuy jiite te liñ ko sant surtout imam bi ci kaw lay wax mu déglu alhamdulilah mu nekk fa di ñaan kooku day tax insaat goog xeret gulu googu kellant goog ñu ko sharia yoneen saa saa digal ko mu def ko bu imam bi jàng moom defu ko waaw da koy da koy day tax mu faat ko mu ne kon loolu nañ ci bàyyi xel lii ma wax <laughs> Eh? kon lii nag dafa am solo kon wax yaa ngi nii walillahi alhamdu wal minna 43 wax la allah yoo xam ne ñoo am ci masala bi ana ban saala léegi nag eh, eh, mu ne al imaam al am na lum ci teg léegi ñu jàll mu ne waqad ixtalafa salafu fi ayyihima arja waaw mooy parce que Eh, da avant loolu da ne <laughs> eh? wa mu ne qaala al muhibb at-Tabari hmm? eh? asahhu al ahadith gis nga hadith yi rot ci yii di ci wax ci saabi yi ci gën a wér ñii la hadith Abi Muusa mooy hadith seen Abu Muusa te moom la imaam an-Nawawi indi fii ci Riyaad bi hadith mille wa an abi Burda ibn abi Musa al-Ash'ari annahu Abdullah ibn Umar waaw di ko laaj mu ne boobu sikk nekkul moo ci gën si moo ci gën a moo ci gën a wér bi gën a siiw ci wax yi mooy waxu Abdullah ibn Salaam waaw léegi loolu nag al imaam <laughs> ah ki nga xamante ne mooy al-Hafiz mu ne wala shakka amul si sàkk anna arjahul aqwal al-mazkur hadith Abu Musa wa hadith Abdullah ibn Salam li amul si mooy li gën a noot ci wax yi mooy waxu mooy hadith Abu Musa bi ñu nekk ak hadithu bi nga xam ne mooy Abdullah ibn Salam radiyallahu ta'ala anhuma léegi nag ginnaaw loolu ci gàttal mu ne wamaa adahuma yu wuteeg ñaar yi fa imma muwaafiqun lahuma soit lu mën a dëppook ñoom la ñaari xadiis yi aw li ahadima wala benn ci ñoom aw wala boog da'iful isnaad wala muy wax joo xam ne sanadam dafa wéradi aw mawquuf wala ci saxaaba la yem istanada qaa'iluhu ila ijtihaadin duuna taw taw tawqiif woo xam ne saxaaba ba ko wax ci ijtihaadam la ko teg waaye waxul ne da ko jële ci ren saa wala yu'ariduhuma mu ne te ñaari xadis yi ma la ne ñoo ci gën a kii abu abu Musa bi al-Ash'ari eh, ak bu Abdallah ibn Salam ta xadis Sayyid Abu Hurayra la radiyallahu ta'ala anhuma loolu noonu mu ne du du du du féewaloog ñoom xadis Abi Sa'id xadis Sayyidina Abu Sa'id bi nga xam ne gis nañ ko ci wax yi bi mu ne damaa laa Yonent sa salaam mu ne ma dañ ma dañ ma koo fàtteloo ginnaaw biñ ma ko xamalee waaw mu ne ndax day possible kene boobu Abu Musa al-Ash'ari dafa dégg yonent bi alayhi salaam da ko wax laata mu ñu koy fàttaloo mu ne loolu imaam al-Bayhaqi moo ko junj di leeral loolee ak ku mel ni moom ak ñeneen ñu mel ni moom. léegi nag imaam al-Hafiz mu ne wa qad ikhtalafa as-salaf fi ayyihima arjah mu ne boroom xam-xamu yu dawlu yu baax yi nag wute nañu comme que ñaar yi ginnaaw 43 wax yi segg bi mooy deux ñoo ci gën a waxu hadith Seydina Abu Musa al-Ash'ari ak. hadith sayna Abu Hurayra bi nga xam ne ci Abdallah ibn Salam lu jële wax ji radiyallahu anhu mu ne nag way dawlu yu baax yi wute nañu ana ban moo gën a ñaari wax yi yan moo ci gën a noot mu ne farawal Bayhaqi imaam al-Bayhaqi solo ci yoonu Abul Fadl Ahmad ibn Salam an-Naysaburi këne imaam Muslim te loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis taxriij bi ci jataay bii ñu génn këne imaam Muslim dana xadiisu Abu Muusa Ajwad xam nga Ahmad ibn Salam ne man man da ah, eh, imam muslim waxtaan naag moom ci hadis bi ah tadakartu muslima de ci hadis bii nii voilà mu ne ma nag imam muslim ne ma hadis abu musa ajwad hadis imam abu musa moo gën a baax shay'in fi baabi wa sahhu moo ci gën a wér mu ne looloo tax mu ne al imam al bayhaqi rahmatullah alayhi ne ak imam ibn al arabi ak mbooloo ne ne li nga xam ne eh, ne wa mu ne ñoom ñu tànn li moo tax ba imaam al-Qurtubi ne lii nassun la lii ab yàq loo xam ne dafay wax lu leer fii mawdi'il xilaaf ci li nga xam ne moom la ñuy wute mais du saabi la ñuy laaj dan la xadis bu ne yeneen saa jeex na mais saa waay c'est fini quoi lii moo gën a dëgër qu'est-ce que vous voulez falaa yultafatu ilaa ghayri imaam al ne kon ma ne wax jii la jàpp léegi dootuñu faale dootuñu nekk di gestu ci leneen di ko faale beneen wax. ba pare mu ne wa qaala an-Nawawi imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne tey imaam an-Nawawi nee na huwa saxiix bal as-sawaab <laughs> mu ne imaam an-Nawawi nee na lii mooy li wër te mooy as-sawaab mooy li nga xam ne mooy li li li dëgg mooy li gën a jub waaw mu ne wa jazama ta dogu na fi rawda ci téere ma rawda bi annahu sawaab mooy lii mooy li gën a jub war a jaxawu aydan te tamit dëgëral na ko aydan bi kawni marfu'an saxiixan te ne lii lu yëkkatiku la contrairement li imaam Ibn Xuzayma non imaam kii di wax Daaraqutni te loolu gisoon nañ ko ci taxriij bi bii weesu mu ne wa fi ahadi sahihayn en plus daa nekk ci benn ci ñaari téere yi gën a wér muy sahihu imaamu muslim ibnu la hajjaj rahmatullah alayhi kon ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo dëgëral wax boobu ne mooy mooy waay jar leen la mooy diggante bi imam bi di tooge ci minbar bi ba ni ñu jeexale julli ji ndax hadis sayna Abu Musa al-Ash'ari bi nga xam ne moom lañ nekk hadis mille cent cinquante sept fii ci Riyad bi mu ne imaam al-Hafiz wa dhahaba akharun kanta ñeneen nag ci boroom xam-xam yi dem ila tarjihi nootal qawli Abdullah ibn Salam ne non Abdullah ibn Salam moo gën a dëgër loolu mooy li dëgër wax jooju la mu ne fa haka Tirmidhi an Ahmad annahu qaala aktharu al-ahaadith an dhalik ala dhalik mu ne imaam at-Tirmidhi no solo na jëlee ci imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi mu ne lépp ci hadith yi ci kaw wax ji la tegu waaw mu ne wa qaala Abd ibn Abd al-Barr al-Haafiz euh, ibn Abd al-Barr al-Andalusi rahmatullahi alayhi mu ne innahu athbatu shay'in fi hadha al-baab mu ne lii mooy li nga xam ne moo gën a athbatu shay'in moom mooy li nga xam ne mooy li gën a sax ci mbir yi ci buntu bi moo ci gën a sax. mu ne war a waa Sa'id ibn Mansur bisnad Sa'id ila abi Salama ibn Abdurrahman anna nasan min as-sahaba ijtama'u fatadakaru sa'at al-jumu'a thumma iftaraqu falam yakhtalifu annaha akhira sa'atin min yawm al-jumu'a mu ne al imam Sa'id ibn Mansur soloo na ci sanad boo xam ne bu wér la ba ci Abu Salama ibn Abdurrahman mi jëla hadis bee ci Abd uh, Abu Hurayra mu jëla ko ci Abu Salama te wax nañ la dinañ ci ñëw inshaa Allah kene dafa am ay nit ci sahaaba yi yoo xam dañu dajaloo ñuy fàttali wante di waxtaan ci wàllu saa boobu après aj ci ajjuma ban la mu ne ba ñuy tàqale koo tàqale ko wuñ lu dul ne kenn ci ñoom wutewul que ne mooy waxtu mujj ci li nga xam ne mooy ajjuma te loolu mooy avant timis bi kat waaw <laughs> mu ne war a jaxawu te lii dëgëral na ko kasirun minal a'imma li ëpp ci ñu bari ci a'imma yi ci imaam yi aydan ka Ahmad comme imaam Ahmad wax nañ la ko sànq wa Ishaq ak xaritam bi imaam Ishaq ibn Rahwayh dana lii moo gën a dëgëru mu ne wa muy al imaam at-Tartushi rahmatullahi alayhi bokk ci Maliki dafa dëgëral lii mu ne wa haka al-Alaa'i anna Shaykh ibn Zamlakaani Shaykh ash-Shaafi'i fi waqti kaana yaxtaaru mu ne al imaam al-Alaa'i de soloona nettali na ne sëriñam bi ibn Zamlakaani nekkoon sëriñu Shaafi'i yooyu waxtoom lii la tànn ne lii moo gën a dëgër waaw. ba pare mu nettali ko ci loo xam ne nettali boo xam ne ci ash-Shaafi'i rahimahullah ah léegi nag tontu nañu kanta lan lañ tontoo ñi ñi wax lee léegi dañ naan la léegi lenn la dañ lay wax benn affaire imaam al-Hafiz Ibn Hajar moom finalement waxoon na la dina la wax lim kii moom daa bëgg daa bëgg a jàpp ñaar ne yooyu euh, man nañ ko euh, euh, boole ko <laughs> te loolu la sahibul di al imaam Ibn al-Qayyim al imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi di wax al imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah di wax. Euh, ngir dajale wax yi que ne bon affaire bi moom beneen affaire la au lieu ñu ñu nekk di ñu ñu nekk di di di di di di nootal bi wala bee moom daa fexe dajale que daal mu moom mu tànn ne saa euh, saatul ijaaba dafa dafa dafa nekk tëju ci ñaar ci ñaari waxtu yi la waaw. que ne benn ci wax yi diggante bi imaam bi toog ci minbar ba la ñuy jullee ba pare ak waxtu mujj ci tàkkusaan laata timis di jot mu ne loolu noonu wutewul ak lii waaw loolu wutewu benn bi wutewul ak leneen waaw ndax li li ñu yenu ko ne yeneen saa salaam day yenu yeneen saa salaam ah dafa tegtale ci benn bi ci benn waxtu beneen bi mu tegtale ko ci beneen wax waaw moo tax mu ne ne wax mu ne nii comme ni imaam Ibn Abdul Barr wax ne alladhi yanbaghi al-ijtihad fi du'a fi al-waqtayn kon nag li yell mooy góorgóorlu ci ñaan ci ñaar Abdullah al waqtayn al mazkurayn ci ñaar waxtu yi nga xam ne tudd nañ leen kon loolu mu ne wa huwa imaam al sahibul hadiy ibn al mu ne awla wa huwa awla fi tariq al jami' mu gën a yey ci dajale ñaari hadith yi wallahu ta'ala a'lam hmm? ah. léegi nag ah. <laughs> léegi ginnaaw gi ana lan moo gën a dëgër te imaam al dafa xawal yeng ci waxu imaam Ibnul Qayyim waxu imaam Ibnul Qayyim bi saahibu Zaad Sawaa'i moom daa xaw a jeng ci waxam ji que bon mooy yow daal comme que bee dëgër na lii dëgër na yow fexeel li nga xamante ne nii mooy nga góorgóorlu ci ci ci ci saa boobee waaw. mooy waxtu woowee yow góorgóorlu ci góorgóorlu ci ci ñaari waxtu yoo yee bu ko defee yow du la raw waaw yow loolu góor góorgóorlu ci moom loolu la euh, gën a jeng moom sahibul fathi jazaahu llahu anil islami xayra ah comme ni nga xamante ne nii noonu la ko indee hmm? ah, ah, léegi nag mu des mu des fu mu des hein euh, li nga xamante ne moom ñun loolu lañ gis ne moo gën a dëgër mooy ñi mu mu ñi mu avant pas euh, euh, li imam Ibnul Qayyim wax mais ñi ne waxu Ibnu Salaam Abdallah Ibnu Salaam ñi nga waxu ñi nga xam ne dañ ne moom moo gën a dëgër insha allahu taala loolu mooy li gën a dëgër kantaa lañuy tontoo ñi ne Sahih imam Muslim hadis boobu loolu wax nañ ko bi ñuy def taxriij bi bi weesu te waxoon nañ la lu tax ñu jàppoon ne waxu ad-Daaraqutni <laughs> rahimahullah waaw mooy dëgg